أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi muy an-nahwu al-maysûr ginnaaw bi nga xamal ne ci jotaay bii weesu gisoon nañu an nakira ak almaarifa muy le défini ak l'indéfini ginnaaw bi nga xam ne ci lañ njëkkoon a gis laay taayal ci wàllu almorab ak almabni gisoon nañ tamit qawaidul imla yi naka la ñuy bindee aliful maqsuura ak alif bi nga xam ne moom alif tawi la <coughs> exercice bi moom lañu war a corriger tey inchaa allahu taala kon nag tey ñu war a gis alfaa'ilu comme ni ñu ko waxe woon alfaa'ilu mooy le sujet loolu mooy dixième cours ci livre bi ni mu tërale téereem bi waaye ñun weesu nañ jataay yi ñu amagul weesu na diis tey kon ñu war a gis alfaa'ilu mu ne alfaa'il nag ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañ alfi'lu nga gisoon nañ façon fi'l yi am fi'lu maadi muy verbe boo xam ne dañ ko conjugué au passé gisoon nañ tamit fi'lul mudaari' verbe boo xam ne dañ ko conjugué au présent continu gisoon nañ tamit fi'lul amri mooy subjonctif jo nga xam ne da ngay joxe ordre da ngay digle defal comme yu mel noonu ginnaaw bi ñu gisee lool tey ñu war a gis alfaailu nga xamante ne nii ci cadre boobu lay dugg mooy nan lay composé ay phrase nga xam ne buñ nee phrase day am sujet ci français verbe complement léegi ñun da ngay gis ne kon sujet ñun verbe gisoon nañ ko léegi mu des alfaailu muy sujet buñ paree ci sujet xool complément kon tey alfaailu mu joxe définition mu ne alfaailu nuqtatayni ismun yadullu ala man fa'ala al la ñu baam waat ko mu ne alfaa'ilu walla nga ne alfaa'il deux points bu la neexee nga ne huwa bindu ci huwa mais loolu bu la neexee tamit nga wax ko mooy définition lay joxe ismun yadullu ala man fa'ala la fi'la ismun yadullu ala man fa'ala al fi'la loolu tamit mën nga ko jànge noonu léegi loolu muy tekki définition al mooy sujet mu ne ismun tur lay doon kon jàppal mooy ne kon il faut mu nekk tur man da nekk leneen man da boo nee verbe kon génn nga man da nekk xaraf ismun day nekk tur yadullu ala tur boo xam ne day tegtale kan lan lay day tegtale ci lan man ki nga xam ne la moo jëf al la jëf ji ñu baabuwaat ko mooy ismun tur boo xam ne yadullu ala day tegtale man ka nga xamante ne nii day indiquer ki nga xam ne faala moom moo def al fi'l la jëf ji mooy ne il indique celui qui a fait l'action le sujet bu doon dañ koy définir dañ koy traduire ci français le sujet indique celui qui a fait l'action mooy moom day duut baaraam wone kan moo jëf-jëf ji mu ngi mel ni bu ma ne woon Ibra fëgg na bunt bi ci wolof léegi Ibra fëgg na bunt bi mooy Ibra fëgg na fëgg na bi mooy loolu mooy verbe bi mooy jëf ji ñu ne ma kan moo jëf-jëf ji ñu ne ma ibra kon ma ne ah kon ibra kon ci arab moom lañ naan al fa'il ndax day moom moo jëf-jëf ji ñu ne la waaw masalan masalan mooy exemple ci arab walla misaal lañuy wax ñaar yépp jaa a at-taalibu la nga ne jaa at taalibu jaa a dikk na ñëw na at taalibu élève bi étudiant bi sàkkukatu xam-xam bi kan moo ñëw ñu ne at taalibu ndax moo kon kooku mooy sujet bi ndax moo jëf-jëf ji action wu ñëw kan moo ko def at taalibu daraba ar rajulu alximaara daraba ar rajulu ar al ximaara daraba rajulul ximaara daraba mooy dóor na ar rajulu waa ji góor ki al ximaara mbaam mi léegi damay bu ma bëggee xam kan mooy sujet bi damay xool verbe bi ma ne kan moo def verbe bi dóor bi kan moo ko def mbaam mi moo dóor mbaam moo dóor walla waa ji moo dóor ñu ne waa ji kon waa ji mooy sujet bi kon loolu leer na ci définition bi ak exemple yi léegi moom muy continuer mu ne axkaamul faa'ili axkaamul faa'ili wala nga ne axkaamul faa'il mu ne nag loolu mooy àtte yi nga xamante ne nii moom la sujet du yor ci arab ki jëf-jëf ji àtte yi nga xam ne moom moo aju ci moom mu ne joxe na ci cinq cas yoo xam ne cinq affaires yoo xamante ne nii day aju ci sujet ay àtteem mu ne bi ci njëkk yuzkaru ba'dal fi'li mu ne yuzkaru ba'dal fi'li misl qara'a rashidun kon àtte bi njëkk nan laay xàmmee sujet mooy ne sujet moom dañ koy day ñëw avant mooy benn bokk na ci yiñ koy xàmmee àtte yi muy yor mooy ne sujet moom day ñëw après hein après verbe bi xam nga français verbe bi mooy jiitu ci lu ëpp non sujet bi mooy ëpp mooy jiitu ci lu bëri buñ nee Ibrahim va à la mosquée da ngay gis ne Ibrahim lañ duñ en tout cas duñu wax va Ibrahim à la mosquée loolu français du waxe noonu ci arabe nag li ëpp fuuf mooy ne verbe bi mooy jiitu loolu moo tax mu ne la àtte bu njëkk yuzkaru dañ koy tudd moom sujet bi ba'dal fi'li ginnaaw action bi ginnaaw verbe bi mu ne exemple qara'a mooy liir na rashidun rashid rashid tur la bu la neexee nga ne qaraa muhammadun qaraa ismailu yooyu mooy ne bu la neexee nga changer ku la neex fekk góor la nga xam ne qaraa ngay wax kon gis nañ ne ci verbe bi mu joxe exemple qaraa rashidun mooy rashid mi nekk sujet bi dafa ñëw après verbe bi loolu mooy àtte bu njëkk bi bi ci tegu mu ne huwa yaani alfaa'il huwa marfu'un kon alxukmu thani huwa marfu'un huwa ay alfaa'il mu ne kon àtte bu deuxième bi nga xam ne bu njëkk bi nee nañ sujet moom day ñëw après verbe bi bi ci tegu mooy ne huwa moom de muy sujet marfu'un day nekk loo xam ne damma lañ koy maas mooy ne kon sujet manuma koo maas fatha manuma koo maas kasra manuma koo maas ci suuf benn trait ci suuf manumaa def benn trait tamit ci kaw manuma def tanwin boo xam ne fatha la wala tanwin boo xam ne kasra la loolu man da nekk moom lenn rek la mën a damma boo xam ne soit benn lay doon wala ñu doubler ko muy tanwin kon loolu mooy deuxième atte mu ne exemple qaraa ba léegi même exemple yi lay joxe Rachid ba léegi xara aliir na Rachidun Rachid nga gis ne dun lañ wax mooy waxul Rachidan xara arachidin waxul xara arachida waxul xara arachidi waxul xara a rachidan déedéet xara a rek la mën a nekk sujet sujet moom damma lay nekk loolu kon mooy deuxième acte bi mu ne troisième àtte bi mooy qad yakunu isman qad yakunu isman zaahiran mu ne qad yakunu isman zaahiran bari na yoo xamante ne nii moom sujet bi li ëpp nag dangay gis ne day fekk day nekk loo xam ne day feeñ moom lañ naan sujet apparent moom lañ gisoon bii nii doon nañ ko mas nañoo gis lu mel nii boo fàttale ko mooy ne bi ñuy wax ay sujet apparent ak sujet caché ci damir yi lañ ko doon wax mais tey li ñu soxal mooy kon ci àtte yi ñetteel bi mooy xat yakunu léeg-léeg mu nekk de isman mais xat bii day tekki lu ëpp ndax lool mu ëpp li muy nekk isman zahiran mu nekk fii nii doo ko tekkee xat yakunu léeg-léeg mu nekk isman zahiran xat bi yakunu mooy lu ëpp day nekk isman tur boo xamante ne nii zahiran bu feeñ la dañ koy wax tamit isman barizan baraza mooy feeñ na euh, mu ne exemple qaraa liir na rachidun nga gis ne rachid dafa feeñ mooy du sujet bu feeñ la bu ma bindoon xara arachidu ne la ana sujet bi da ngay gis ne rachid lu ñu bind la dafa feeñ wax nañ ko bu doon lu may prononcer dama ko wax mu leer rachid kon loolu mooy ñetteel àtt bi mooy kon ñu lu ëpp ci arab ngay gis ñu lay laaj sujet wala sujet yu bari day fekk ñu mu nekk loo xam ne danaan fànn ñu gis ko ci biir moo xam bu dee luñ bind la ñu gis ko ci fiñ ko bind ci côté verbe bi wala moo xam yenn ci côté verbe wala daal di nga ko fa fekk loolu moo ëpp mu ne exemple qaraa liir na rashidun rashid mu ne tamit dina nekk xad yakunu bii nag dangay ngay tekki dina nekk léeg-léeg mu nekk damiran damir isman tur boo mooy xad yakunu isman léeg-léeg mu nekk tur boo xam ne day feeñ mooy sujet apparent léeg-léeg mu nekk damir loolu ci troisième bi da ngay gis ne troisième bi dafa composé wu ak ñaar mooy ne léeg-léeg mu nekk sujet bu feeñ comme jaa a Muusa mooy jaa a ñëw na Muusa dafa feeñ ci biir wax ji mooy sujet apparent la bu feeñ wala mu nekk léeg-léeg tamit mu nekk damir mooy sujet bi nekk damir comme exemple mu ne xara tu damir yi biñ leen doon gis waxoon nañ ne tub yi damir la mool gii la damir la boo xam ne fa'il la tubi ndaka noonu lañ gisoon an tuma gisoon nañu yooyu gisoon nañ leen mooy damir yi nga xamante ne nii ñoom ay damir lañu mais damir lañ yoo xamante ne nii fa'il ay sujet lañu comme tuma tuma naa ak yi nga xam ne moom lañ gisoon kon ak tubeeg naabeeg tunna yooyu gisoon nañ leen yooyu ay damir lañ yoo xam ne ñoom sujet la ñuy doon mu ne kon léeg-léeg kon sujet le sujet dina nekk loo xam ne damir lay nekk muy prono yoo xam ne kon prono personnel yi tamit day gis ne ñoom ay sujet lañu mu ne kon léeg-léeg mu nekk damir par exemple qara'tu tu boobu noonu bu ma la bu ma boo ma ne noon nga analyser ma danga naan qara fi'lu maadin ndax gisoon nañu ko léegi tu bi nga ne fa'il damirun damir la fa wa mu ne loolu mooy exemple bu njëkk bi ci tegu yaqra'una mooy exemple boo xam ne damir bi ci biir sujet bi ci biir verbe bi mooy sujet bi comme niñ ko woon ci damir yi jarul ñu ciy yàggaat yaqra'una waaw boobu di xëcc ubbi hein waaw boobu di ko xëcc waaw boobu nga xam ne yaqra'u di ko xëcc moom fa'il la damir te la kooku ci fa'il yi ci sujet yi la bokk kon loolu mooy troisième bi nga gis ne kon troisième bi dafa am dafa nekk dafa composé wu ci ñaar da ne xat yakunu isman zahiran aw damiran mu ne léeg-léeg dina nekk wala dina nekk moom sujet di nga gis mu nekk su tur boo xam ne sujet boo xam ne day feeñ ci biir verbe bi ci biir phrase bi wala mu nekk damir comme qara'tu qara'ta qara'ti qara'tuma qara'tunna tu yooyu may wax tunna tuma tum yooyu noonu ay damir la ñoo xam ne sujet lañ mu ne quatrième àtte mu ne yuzakkaru al fi'lu ida kaana al fa'ilu mudakkaran ñu baamuwaat ko yuzakkaru al fi'lu ida kaana al fa'ilu mudakkaran wala nga ne yuzakkaru yuzakkarul fi'lu idaa kaana al faa'ilu muzakkaraa mu ne yuzakkaru dañuy góoral al fi'lu sujet bi mooy day nekk masculin kañ la koy nekk idaa kaana bu nekkee de al faa'ilu si bi idaa yuzakkaru dinañu góoral al fi'lu eh, euh, maa ngi jéggalu yuzakkaru lii la ñu bàyyi li ma njëkk a wax jàpp lii ndax dama ne foog naa sujet laa wax bu ma juumal yu yuzakkaru dinañu góoral dinañ def masculin mooy dinañu ko conjuguer au masculin no au masculin waaw al fi'lu mooy verbe bi kañ lañuy def lool ida bu dee dafa nekk al lu sujet bi de muzakkaran dafa nekk masculin mooy ne lii mooy kon sujet bu nekkee masculin mooy ki jëf-jëf ji bu dee góor la kon verbe bi muy jëf ji daaw dañ ko war a conjuguer au masculin loolu la bëgg a wax comme ci français rek mais français moom da ngay gis ni ay masculin ki féminin yooyu moom taxawul foofu ci côté conjugaison bi boo nee tu vas mu nekk góor ak jigéen du changer alors que arabe day changer lim la bëgg a wax moo yuzakkaru dañuy góoral day nekk dañuy conjuguer au masculin al fi'lu verbe bi idha kaana ndeem nekk na al fa'ilu sujet ba sujet moom mudhakkaran mu nekk lan mu nekk loo xam ne dafa nekk masculin dafa nekk góor mu ne exemple yaktubu rashidun yaktubu mooy mu ngi bind rashidun rashid léegi nga ne ma ee eh, taxawal mais yow sa exemple bi mais léegi ana ma ne la ana ana li ngay wax leeral ma ko ma ne la léegi xam xam nga lu ñu waxoon déglul ma wax la lim wax ma door la waxaatal kii bi exemple bi leeral la ko dane yu zakkaru dinañu góoral mooy dinañ def masculin al fi'lu verbe bi mooy dinañ ko conjuguer au masculin ida kaana bu dee dafa nekk lu sujet verbe boobu mooy ki jëf jëf jooju muzakkaran bu dee góor la mu ne exemple yaktubu mu ngi bind rashidun rashid li tax mu ne ndax yaktubu ban verbe la ban ban ban temps lañ ko conjugué fi'lu amr la wala fi'lu madi la wala fi'lu lële mudaari yooyu gisoon nañ leen léegi ban la yaktubu non yaktubu fi'lu mudari' la ndax waxoon nañ ne ni ñuy xàmmeewe fi'lu mudari' mooy day am benn ci ñeent yi muy nuun bi na alif bi wala taa bi wala bu amee ñett yooyu mooy hamza bi alif bi may bi am hamza bi ñeent yooyu bu dee ñoo nekk ci kanamam benn ci yooyu ñoo nekk ci kanamam damay xam ne lii fi'lu mudari' la moom lañ waxe woon ci nu ataya nu ataya ko defee ñu gën koo mën a jàpp nu ya loolu foo ko gis benn ci yooyu nekk ci kanam loo xam ne verbe la boobu bokk na ci yi ñuy xàmmee ni lii fi'lu mudari' la kon fii moo tax am nañ léegi léegi kon jàpp naa lool ma seet kon yow ma ne la léegi kon waxaatal verbe bi ma xool nu bi nga wax ak abi ak tabi ak yabi ba ma ne la waaw léegi kon taxawal répéteel sa verbe bi ma ne yaktubu ma ne nu yaktubu commencé waaye ya léegi kon ma xool est-ce que liste bi nga ma jox ñeent yàmmu ngi ci nu ah ya ah waaw ya eh, eh, eh, waaye ya mu ngi ci walla la waaw ah, kay kon jàppal jàppal bul ba yaktubu kon jàpp nga ne kon loolu mu mudari' la rashidun rashid rashid turu ku góor la te singulier moom moom ku góor la moo tax comme que ku góor la looloo tax verbe bi ñu def ya ndax waxoon nañ fi'lu mudari' li ñuy xàmmeewe ni ñuy différence entre li ñi nga xam ne moom lañuy ñuy xàmmeewe ndax verbe bii dañ koo jigéenal wala dañ koo góoral mooy ya bu dee góor la ta bu dee jigéen loolu moo tax danga naan ne hiya taktubu nga ne huwa yaktubu ndax hiya mooy el taktubu ta tabaagoo huwa moom il yaktubu yabaangoo loolu lañ waxoon loolu waxoon nañu ko kon moo tax comme que rachid góor la moo tax ñu def yàq te defuñ taktu bu def yaktubu loolu la la bëgg a wax loolu kon mooy bu njëkk bi mooy ne kon dañuy góoral verbe bi bu dee sujet bi dafa nekk góor bi ci tegu mu ne wayu annasul fi'lu idha kana al fa'ilu mu'annasan mu ne wayu annasul fi'lu ida kaana al fa'ilu muannatha mooy ñaari façon yooyu nga koy liire wayu annasul fi'lu ida kaana al fa'ilu muannathan wala wayu annasul fi'lu ida kaana al fa'ilu muannatha mu ne wayu annasu te dinañu jigéenal al fi'lu verbe bi ida kaana ndeem nekk na al fa'ilu sujet bi mu annasan nekk féminin mooy ne bu sujet bi nekkee féminin di jigéen rek bu ki jëf-jëf ji bu dee jigéen la kon jëf ji daa wara dañ koy war a conjuguer au lan au féminin moom it féminin lay nekk mu ne exemple taktubu faatimatu taktubu mooy mu ngi bind faatimatu faatima mooy faatima mu ngi bind léegi nga ne ma waa léegi ni ma waxoon waxoon nga man nu a ta a kon tabi taktubu ma ne la waaw mooy li ma la waxoon sànq ne la bu dee jigéen hiya taktubu bu dee góor huwa yaktubu moom lañu am fii te huwa bi bu la neexee nga changer ko benn tur comme Rachid hiya bi bu la neexee nga changé ko benn turu jigéen comme Fatima wala Khadija wala Julia bu la neexee kon nga gis ne kon sujet lim la bëgg a wax ci ñeenteelu àtte yi nga xam ne moom la sujet di yor mooy ne bu sujet bi bu bu bi nekkee góor verbe bi day nekk góor mooy bu sujet bi nekkee masculin verbe bi dañ koy conjuguer au masculin bu verbe bi nekkee bu sujet bi nekkee féminin verbe bi dañ koy conjuguer o féminin loolu la kon ñu jàll ci àtte bu mujj bi muy juróomeel àtte bi yi nga xam ne moom la sujet al ismu al fa'ilu di am mu ne yabqal fi'lu mufradan mu ne bokk na ci àtte yi nga xam ne moom la sujet di am nga xam ne mooy ne sujet fii li mu wax ni dese naa leer ndax yabqaa dane dina des al fi'lu su verbe bi mufradan nga xam ne mufrad lay nekk mooy du nekk jam mufrad mooy loo xamante ne ni singulier la voilà mooy kenn du ko def mu nekk ñu bari mais dañ koy def mu nekk kenn verbe bi mooy du ma ko conjuguer comme ni may conjuguer ñu bari ne dama koy conjuguer mu nekk ñoo xam kenn laa koy conjuguer comme si kenn laa doon waxal léegi mais xam nga lii jël dese na leer mooy mais lim ci jublu mooy ne verbe bi bu dee moom moo jiitu sujet bi même bu dee sujet bi ah au pluriel la sax comme les maîtres ñuy ay jàngalekat les professeurs ma ne al muallimuna mooy les professeurs muallimun mooy un professeur al muallimu mooy le professeur wala le maître almuallimuuna mooy pluriel bi mooy les wala les maîtres wala les professeurs bu boobaa bu dee sujet bi moo jiitu no verbe bi moo jiitu sujet bi te loolu moo ëpp lu muy am ci arab bu boobaa verbe bi ah xam nga sànq euh, bi ñu jóge dañ ne la dañuy góoral verbe bi bu dee lan sujet bi dafa nekk lan dafa nekk masculin dafa nekk góor fii nag bu dee vi cas mooy bu dee verbe bi dafa jiitu sujet bi jàppal benn benn tënk ngoog benn jàpp boo xam ne ci ci yi ñu koy xàmmee mooy ne premier li ngay jàpp mooy bu dee ne verbe bi dafa jiitu sujet bi même bu dee sujet bi pluriel la comme almuallimuuna wala almuminuuna jullit ñi almuallimuuna professeur yi bu dee par exemple egg eh, nañ jëllu comme mu ma nee qaada mooy toog na jekki na mooy toog na almuallimuuna xam nga loolu diñ ma ne eh, ee taxawal qaada moom loolu loolu loolu mooy kii comme jalasala mais mais qaada loolu yow conjugué wu ko au pluriel te mual ndax danga mën a woon sujet bi bu nekkee pluriel ah verbe bi dafa war a nekk pluriel alors que yow lii doxale woonoon ma ne la waaw lii nag mooy cinquième acte bi ci la ñu nekk moom laa lay wax par ndànk-ndànk lii exemple rek bu ma la jox la comme jalasa toog na almuallimuuna pourtant na pluriel lañ te jalasa nekkul pluriel dañ ko def singulier loolu la lay wax ne la yabqaa dina des al lu verbe bi mufrada nekk lu ñu singulier moom laa la ne leerul lim ci jublu mooy ne moom lañ nekk ni moo joxe naa exemple bi léegi mooy comme jalasa walla nañ jël bi mu joxe katabal muslimuuna kataba bind na al muslimuuna way wommatul yàlla yi muy jullit ñi léegi loolu xam nga kataba au singulier lañ ko conjugué nekkul pluriel nekkul duel al na mooy les musulmans xam nga ne kon loolu euh, ànduñu mooy ne les pluriel la mais nag verbe bi nekkul pluriel sujet bi pluriel la mais verbe bi pluriel léegi kaaboo kañ lay am mooy ne bu dee jàppal bu dee ne verbe bi moo jiitu sujet bi teg ci verbe boobu nekk fi'lu bi nekk au passé ndax boo seetloo yiñ la doon wax sànq règle biñ jóge yuzakkarul fi'lu idha kana al fa'ilu muzakkara wa yu'annasul fi'lu idha kana al fa'ilu mu'annasa lool ci fi'lul mudari' la mooy ci bu dee ne mu mudari' la lay xew mooy bu dee présent continu la mooy day mooy tey li xew nii li xew léegi nii moom lay wax bu boobaa boobu bu bu dee verbe bi moo jiitu day moom ni sujet bi mel lay mel bu sujet bi nekkee duel moom mu nekk ko mu non bu nekkee kii boog euh, singulier mu nekk singulier non bu nekkee euh, masculin mooy góor mu nekk góor bu nekkee jigéen mu nekk jigéen mais fii mooy ne bu dee ne bu dee ne verbe bi moom dafa jiitu sujet bi bu boobaa te mu nekk maadi par exemple day nekk moom dañ koy def singulier mais tamit bu nekkee mudaari tamit day nekk singulier comme bu ma nee yaktubu al muslimuuna yaktubul muslimuuna man du ma ne yaktubuuna al muslimuuna déedéet mais nag bu doon dama jiital sujet bi boobaa su verbe bi day topp sujet bi almuslimuuna yaktubuuna laay wax alors que bu ma ne woon bu ma jëloon verbe bi mu jiitu sujet bi dama naan yaktubul muslimuuna leer na kon loolu la jublu ci yabqaa day des al fi'lu bi mufrada nekk singulier mooy bu dee dafa jiitu verbe sujet bi moom singulier lay nekk sa moo xam présent la wala passé kon loolu mooy li jëmoon ci juróomi àtte yi ñu def récapitulatif mu ne kon àtte yi nga xam ne moom la sujet di yor bi ci njëkk mooy yuzkaru ba'dal li mooy dañuy tudd verbe sujet bi après verbe bi deuxième bi mu ne comme exemple qara'a liir na Rashidun Rashid nga xam ne dafa ñëw après verbe bi deuxième façon àtte bi mooy huwa marfu'un mooy sujet bi day nekk day nekk loo xam ne dañ koy maas damma comme qaraa rashidun nga xam ne loolu dun boobu loolu day wane ne lii sujet la mu ne ñetteel àtte bi mu ne qad yakunu isman zahiran sujet bi dina nekk tamit tur bu feeñ lu bari comme li muy xew qaraa rashidun comme rashid dafa feeñ wala mu nekk aw damiran wala mu nekk damir muy damir yi ngisoon comme pronom yi pro prénom yi non pronom pronom personnel yi comme xara tu tu boobu dafa nekk fa'il sujet la quatrième atte mu ne yuzakkarul fi'lu idha kana al fa'ilu muzakkara dinañu góoral verbe bi bu dee de sujet bi dafa nekk góor waaye wayu annasul fi'lu ida kaana al fa'ilu muannatha te dinañu jigéenal verbe bi bu dee sujet bi dafa nekk jigéen cinquième bi mu ne yabqal fi'lu mufradan mooy ne verbe bi moom day des di nekk mufrad bu dee a condition ko mu jiitu lan comme niñ ko waxe mu jiitu sujet bi yooyu mooy juróomi àtte yi léegi ñu jàll ci leneen mu ne anwaa'ul faa'ili mooy façon sujet yi am mu ne bi njëkk ismun zahirun mooy ne soit sujet bi façon yi am ñetti façon la mooy soit mu nekk ismun zahirun comme ni ñu ko woon mooy mu nekk tur bu feeñ nga xam ne sujet bi moom ci boppam day feeñ ci biir verbe bi walla ci biir wax ji mu ma nee moodu ñëw la mooy moodu dafa feeñ ci wax ji bu ma biir bu ne dama ko bind jaa muhammadun loolu mooy jaa muhammadun dafa leer loolu la lay wax mooy soo amu nekk ismun zahirun mooy sujet apparent bu feeñ comme moom exemple li joxe mu ne saafara rachidun saafara mooy tukki na voyage na rachidun rachid mu ne muy mel ni kuy def analyse bi mu ne rachidun rachid deux points fa'ilun moom de sujet la marfu'un boo xam ne dañ koo maas damma dañ koo rafan bi dammati ci damma mooy dañ koo damma loolu la bëgg a wax mu ne beneen façon yi nga xam ne beneen façon bi nga xam ne moom la sujet di nekk mu ne damirun mooy mu nekk damir comme pronom yi mu ne exemple saafaru saafaru foofu mooy voyager nañu mooy tukki nañu ñoom tukki nañu mu ne woowu sujet bi mooy comme niñ ko xamee mooy wa wabi wabi xëcc ruubi wa boobu sujet la damir la mu def comme si da ko doon mu def wa bi def deux points fa'ilun sujet la damirun te moom damir la mabniyun boo xamante ne ni mabni la mooy dinañ ko gis waxoon nañ fee passé al wal mabni yooyu incha allah dinañ ci dikk jarul ñu koy anticiper gisoon nañ genre introduction biñ ci defoon bee weesu kon deuxième façon bi nga xam ne moom la sujet di mel mooy mu nekk damir mu ne ñetteel bi mais loolu mooy damir bu feeñ la ci jublu mooy damirun barizun walla damirun zahirun mooy comme saafaru wa dafa feeñ ci biir ndax wa bi boo xëcc ru te wa boobu di xëcc ru bi wa noonu mooy sujet bi te damir la mu ne beneen façon bi nga xam ne moom la alfa'il du sujet di nekk mooy damirun mustatirun mooy ne day nekk damir prono boo xam ne dafa nëbbatu mooy doo ko gis kenn du bu dee lu ñuy wax doo ko dégg bu dee lu ñuy bind doo ko gis mu ne exemple saafara waxoon naa leen bii wee euh, ca euh, jataay yi neneen arab en réalité ci dëgg-dëgg amul li ñu naan lan infinitif waxoon naa la verbe bu ñu jox boo ma nee xaraa man xam naa loolu du équivalent infinitif la ñuy wax ngir ni xam li ñuy wax mais en réalité ci dëgg-dëgg arabe amul infinitif ndax boo ma nee jaa wala xaraa rek man xam naa ne ki jàng góor la te kenn la il la mooy xam naa kan xaw ma réellement par exemple manuma la ne Moodu la walla kii mais boo nee xaraa rek xam naa ne du jigéen du ñaar. du jigéen te même bu kon bu dul jigéen lan la góor mais bu dee góor it du ñaari góor du ñetti góor mais kenn rek la te xam naa ne jëf ji mu jëf dafa weesu loolu lépp maa ngi ko xam ci xaraa rek te lool bu doon français dañ naan mooy infinitif lire xam nga liir ci français moom li muy tekki rek nga mën a xam manoo xam sujet bi alors que arabe nag loolu amul kon mu ne exemple mooy yooyu yépp exemple yooyu ah moom exemple bi joxe saafara mooy tukki na mu ne kon léegi fii damirul mustatir bi dañ na la mooy dafa am damir bu fi nekk mais dafa nëbbatu dafa nëbbatu ba doo ko dégg mais boo xoolee fu ñu bind doo ko gis mooy saafara boo gisoon bind saafara rek saafara rek tekkiwul saafara yi ñuy saafara woo mooy saafara mooy tukki na fii nii saafara laa wax mooy tukki na léegi ana sujet bi sujet bi damir la damir boobu dafa nëbbatu mu ne la huwa huwa mooy mooy damir bi nëbbatu nga ne ma mais mais mais mais yow yow lii ngay wax moom yow da ngay tëb rek wax benn affaire nii mais man léegi loolu naa koy xame ma ne la waaw kay da xool xam nga nan ngay xamee damir bi mooy sujet bi kan la mooy da xool verbe bi est-ce que au féminin lañu ñu conjugué wala au singulier au féminin mooy lan mooy bu dee dafa am ndax bu dee fi'l madi la saafara walla jaa wala qaraa comme waxoon nañ ne équivalent wu infinitif ci arabe mooy huwa rek huwa jaa huwa saafara léegi dañuy dindi huwa bi bàyyi ci lool ñu ne lool mooy infinitif pour yombalal ko francophonie mais léegi bu dee nag huwa kon hiya mooy équivalent huwa mooy il hiya mooy el sans s ñaar yooyu bi ñu kon bu dee dama def saafara te naa ne fi'lu maadi niñ koy conjuguer bu doon saafara dama naan saafartu mooy ana saafartu anta saafarta anti saafarti huwa saafara hiya safarat voilà mm. at boobu boo ko gisul rek ci ngay xamee ne kon sujet bii nii non verbe bii nii sujet man da nekk jigéen mais góor la comme que nag nekku fi te dafa nëbbatu kon huwa la mën a doon mais man da doon hiya ndax amul at leer kon baax na kon mu ne kon sujet bi ci saafara mooy huwa te kenn bindu ko te doo ko dégg mu ne deux points comme kuy analyser mu ne damirun damir la mooy pronom la mustatirun bu nëbbu fa'ilun te mooy sujet bi kon bu ma doon analyser saafara dama naan saafara fi'lu maadin wa fa'iluhu huwa non dama naan wa fa'iluhu damirun te wa fa'iluhu te sujet de damirun benn pronom la mais ban façon pronom bu feeñ baris bu feeñ la wala zahir déedéet wala déenoon c'est caché ma ne kon mustatirun ci sutura nga gis na mustatir ci la baatu wolof bi ñoom ñoo ko bo sutura satara ci arab yasturu wolof ne sutura mooy ne ndax sutura buñ ko waxee mooy loo xam dañ koy suturaal mooy lu ñuy nëbb pour nit ñi bañ koo xam nga xam ne dañuy ci muur mbalaanum kii kii kiiraange ngir daal bañ mu feeñ loolu nañ naan mustatir mooy lu nëbbu léegi fii kon ndax ma bu ma ko doon conjuguer bu ma nee saafara fi'lu madin ma ne wa fa'ilu te sujet moom verbe fa saafara bii de muy tikku na damirun ab pronom boo xam ne comme que feeñul kon ma ne mustatirun dafa nëbbu dafa làqatu taqdiiruhu liñ koy nattaleel de nga xam ne moom la war moom la doon mooy huwa huwa mooy ne comme ko xamuñ waa ji mu ngi mel ni bu doon njaga njaay daa jaar fii daal di ubbi bunt bi dem wala ma ne njaga de ñëw na bu ma ñëwee rek ne jaa mooy ne nit ki nga xam ne moom da koo wax rek ne jaa taw nekku ngeen woon doon wax ci contexte njaga jaay moom du xam ne njaga jaay la mais dina xam ne boo nee saafara dina xam ne wala jaa ñëw na waaw dina xam ne daal sujet bi kon niñ ko war a comme que xaw ma kan la taqdiruhu li ma koy nattalal li ma nga xam ne moom laa équivalent ba ma koy teg ngir sujet mu remplacer sujet réel bi nga xam ne mooy nit ki ni mu tudd huwa laay wax moo daan nag naan taqdiruhu liñ koy nattaleel de mu koy remplacer huwa mooy huwa kon loolu mooy façon sujet yi mu indi kon ñu def récapitulatif anwaa'ul faa'ili façon sujet yi mu ne ismun soit mu nekk ismun zaahirun mooy un sujet apparent comme saafara tukki na rashidun rashid wala nga ne jaa a dikk na yuusufu yuusuf dhahaba dem na idrisu idris wala nga ne raa gis na ayshuushu ayshuush mooy ayshuush gis na walla nga ne qaraa liir na ayma ay man yooyu eh, par exemple lool mooy ne yooyu da ngay gis ayman yusuf ayshuush yooyu yëpp dama leen a tudd mooy ay tur yu soit kon loolu mooy premier bi soit mu nekk damir boo xam ne bariz walla nga ne damirun zahir mooy su prono boo xam ne dafa feeñ comme saafar wu tukki nañ walla saafar tu tu boobu noonu sujet la dafa feeñ dama koo bind saafar wu bi waa bi xëcc bi sujet la dafa feeñ wala mu nekk muy troisième bi damirun mustatir mu nekk pronom bu nëbbatu comme bu ma nee jalasa mooy toog na te waxuma sujet bi mooy damay xam ne kon sujet bi dafa nëbbatu te huwa la bu ma ne woon nag jalasat bu boobaa sujet bi dafa nëbbatu du nekk huwa hiya lay doon ndax at boobu moo may wan jigéen la kon loolu la woon léegi mu ne li ngeen da nota bene ci français intabi bàyyil xel mu ne fil jumlati nuqtatayni rashidun saafara alfaacilu damirun mustatirun huwa mu ne bàyyil xel nag ci lii may wax nota bene NB fil jumlati ci phrase bii di ñëw bii nii mal bëlëb mag bi jox déglul rashidun rashid saafara tukki na xam nga mooy li la waxoon ne arab li ëpp verbe bi mooy jiitu mais a ah, mooy jiitu sujet bi mais dina am ay cas yoo xam ne da gis ne sujet bi moo jiitu mooy ne liñ naan sujet moo jiitu comme bu ma nee ndax loolu sax du terme bu baax bi ndax moom lay leeral nii mooy ne dama ne ci arab verbe bi li ëpp ci cas yi xew verbe bi mooy jiitu mooy jiitu sujet bi léegi dina am nag ci cas yoo xam ne li nga xam ne moom lañuy tuddee sujet mooy jiitu verbe bi ci li feeñ mooy par exemple pour ma joxe exemple loolu laa la ne wax jooju dese naa jum ndax sujet bi réellement du bu dee kookoo jiitu moom du sujet réellement mais déglu leen ma joxe exemple ngir mu mën a leer mooy bu ma nee mooy ne bu ma nee ci arabe li ëpp mooy verbe bi moo jiitu sujet bi comme ma ne sa toog na haarunu haarun jalasa toog na haarunu haarun mooy jalasa mooy verbe bi haarun mooy sujet bi hmm? ya'lamu xam na allahu buur yàlla wa yaquulu dina wax yonent bi ndaw li sallallahu alayhi wasallam wax na arraawi aji solo gi qaalatil mar'atu ndaw si de wax na nga gis ne yooyu li ëpp ci arab kon verbe bi moo jiitu sujet bi dina am na ci kaa yoo xam ne mooy da dëpp affaire bi mooy ne au ci verbe bu njëkk bi jalasa yuusufu wala haaruunu jalasa toog na haaruunu léegi boo dëppee affaire bi mooy lan mooy kon haaruun ngay def ci kanam mu nekk kon haaruunu jalasa loolu laa la ne dina am ci arab léeg-léeg nga gis li ñu naan sujet comme li nekkoon sujet sànq nga xam ne jalasa toog na kan moo toog haaruunu haaruun da gis ne léeg-léeg boo ko juutalee kon haaruun nekk ci kanam dangay am haarunu haarun sa toog na xam nga ci wolof loolu danga naan kii mooy sujet bi mais ci arabe en réalité kooku du sujet loolu jarul ñu ciy tudd léegi ndax day compliquer mais loolu bu dee ci arabe pour wax ko sax lenn mooy mubtada la tudd haarunu boobu mubtada lañu koy wooyu mubtada mais loolu jarul ñu ciy dugg dinañ ci agsi insha allah mu ngi ci biir cours yi kon ñu ñëwaat ci suñu yëkk wi mooy li ñu bëgg a wax fii lim la inta bi neta bene mu ne fil jumlati ci biir phrase bii ma lay jox de ex mooy phrase bii déglu rachidun rachid saafara tukki na alfa'ilu sujet bi damirun mustatirun taqdiruhu huwa mooy ne sujet bi du rachid nga ne ma eh, mais non taxawal rachidun rachid saafara tukki na nga ne ma du sujet ma ne la waaw yéen ci wolof bu dee sujet la jël leen mais ñun ci arabe loolu bi nga ne ma ah ça yaa ngi bëgg a la l'affaire yi nag ma ne la non c'est simple que mooy li ma la wax sànq ne daa am ñu koy woowee ci arabe moom tudd ko mais da ko ndax àggaguñ ci moom laa ne mooy mubtada mooy loo xam ne verbe phrase boo xam ne sujet la commencé sujet boobu moom la ñuy woowee mubtada un al mubtada u lañ koy woowe mooy li tàmbalee mbir mi li nga xam ne moom lañ tàmbalee phrase bi mais loolu dinañ ci ñëw incha allah léegi kon moom mu ne la kon rachidun rachid saafara tukki na rachid du sujet bi mais sujet bi damir bu nëbbatu la boo xam ne huwa comme que rachid comme si danga ne rachidun saafara mu ne la mais verbe ndax bu ma doon analyse la maanaam rachidun rachid mubtada saafara fi'lu madin wa fa'iluhu te son sujet de damirun du ma ne wa fa'iluhu rachid déedéet rachid du ma wax lool du ma ne rachid mubtada wa huwa déedéet loolu du ma ko wax dama naan rachid mubtada ma ne saafara fi'lu madin wa fa'iluhu te sujet de damirun pronom la mustatirun bu nëbbatu taqdiruhu niñ koy nattale huwa mooy huwa mooy sujet bi mais du Rachid ndax li mu jiitoo tax loolu moom la doon bàyyiloo xel ngir ñu bañ koo jaawale léegi kon ginnaaw bi ñu gisee lii mu ñëw nag ci lu am solo mooy i'rab mooy lii lañu naan analyse analyse ci français ci grammaire ñu naan la analyse grammaticale mooy analyse ci loolu lay dugg nii comme nga gis nga fa'il léegi nag kon na la leer ne kon i'rab bi ci loolu lay gën a dem ak tamit li nga gisoon waxoon nañ la gis ci début bi gis nañ fi'l al fi'l la gis nañ ko mooy le verbe ba gis façon fi'l yi façon verbe yi ba ñu gis verbe boo xam ne verbe maadi la gisoon nañ ko gis verbe boobu mooy verbe boo xam ne passé lañu ko conjugué am verbe yoo xam ne dañ koo conjugué lan lan lañ ko conjugué au présent mooy li xew dañ koo conjugué présent léegi nii am verbe yoo xam ne subjonctif la mooy damay joxe ay ordre damay digle defal bàyyil yu mel noonu kon nag na la leer ne booy analyser fii yim lay jox mooy kon comme que gisaguñ dernière partie bi muy complément kon loolu tudduñu ko kon analyse yi ñuy def yëpp mu ngi tourner kon yi muy wax fii entre verbe ak sujet mu ne exemple mooy i'rab bi analyse bi daxala ar-rajulu boobu buñ jànge liaison yiñ jàngoon bu boobaa lan la ñuy wax aca waxal ma dégg voilà daxalar rajulu daxala dugg na ar rajulu waa ji le gars est entré loolu mooy premier bi verbe bi bi ñu war a analyser première phrase bi bokk beneen phrase bi mu ne daxalu loolu rek phrase la waxoon naa la phrase arabe infinitif amu ci bu defee infinitif rek xam naa mbir mi xam naa sujet mi kon loolu verbe la phrase la daxalu mooy deuxième phrase bi troisième phrase bi ñu war a analyser rachidun daxala léegi ñu ñëw bu njëkk bi muy daxala rajulu daxala dugg na ar waa ji mu ne waaxid mooy daxala mooy bu njëkk bi moom la ñuy njëkk analyser mooy mu la def un noonu konte ci araab yi dinañ ci ñëw insha allah am na ci biir mu ne daxala mooy jël daxala teg def deux points fi'lu maadin mabniyun daxala fi'lu maadin mabniy wala fi'lu maadin mabniyun wala ma ne fi'lu maadin mabniy mooy kon daxala daxala bu ma may damay analyser ñu ngi ci analise comme bu ma naan Moussa va à l'école Moussa sujet ak naan va verbe xaw ma lii aca loolu ci yooyu lañ nekk nii moo tax danga naan daxala dugg na deux points fi'lu madin moom de fi'l la boo xam ne verbe la boo xam ne dañ ko conjugué au passé mooy lu weesu la lu weesu la mabni yun te moom nii la mabni mooy loo xam ne waxoon nañu ko lu ñu moom dañ koy maas lan fatha loolu mooy premier mooy daxala mu des ar rajulu mu ne ar rajulu fa'ilun moom de moom koy analyser sujet la marfu'un boo xam ne dañ ko marfu' bi dammati dañ koo damma damm lañ ko marfu mooy buñ nee marfu' rek bi dammati mooy loo xam ne damma lañ commence mu ne kon ndax raju lu lu mu ne loolu mooy analyse bi nga xam ne daxala kon fi'lu madin mabni verbe passé la boo xam ne dañ koo maas fatha ar rajulu mu ne fa'ilun marfon bi dammati sujet la boo xam ne dañ koo damma fin bi lu bi kon analyse noon dañuy analyser boobu bi tegu muy daxalu nan dañuy analyser daxalu moom benn rek la nga ne fi'lu maadin mabni nga ne moom de verbe passé la boo xam ne mabni la moom waaw bi nga xam ne moo xëccu lu bi nga def ko deux points nga jël ko bind wa bi def deux points muy mu ne noon koy analyser mu ne fa'ilun damirun mabniyun waaw bi mu ne fa'il la mooy sujet la te damirun mabniyun la damir la boo xam ne dañ ko mabni moom it mabni ak mu'rab yooyu waxoon nañu ko ne dinañ ci gën dikk defoon nañ jataay bee weesu yi ci jëmoon introduction kon troisième phrase bi muy analyser mooy rashidun daxala mooy ne mu ne la analyser ma daxala rashidun moom doo ko analyser ndax jàngagoo ko moom laa la noon mubtada la te mubtada jàngaguñ ko moo tax mu ne la bàyyil rashid bu ko laal mais analyser ma daxala nga ne kon daxala fi'lun verbe la madin boo xam ne dañ koo paase au passé mabniyun boo xam ne dañ ko nii mu ne huwa waxoon nañ na comme cinq exemple bi ñu la joxoon saafara kii kii bokk rachidun saafara que ne rachid du sujet bi mais huwa la kon fii it rachidun daxala rachid dugg na kon dangay xam ne huwa mooy verbe daxala mooy sujet verbe daxala huwa kon da nga naan damirun pronom la mustatirun boo xam ne dafa nëbbu fa'ilun te sujet la kon baax na loolu mooy i'rab yi léegi nag bu jógee ci lool mu ne la comme que jàpp nga lool nag kon léegi tamaar exercice exercer li ñu gis tey ak i'rab bi nga gis léegi nii mais ak fa'il bi nga xam ne moom lañ gis muy le sujet mu ne kon tamarin exercice bu njëkk bi bayyinil fa'ila fil jumali taaliya walla nga ne bayyinil fa'ila fil jumali taaliyati bayyini bayyin la woon mais comme que al bi dafa ñëw am sukkoon nuun bi man da am sukkoon ndax ñaari sukkoon du ñu daje ci arab ginnaaw du daje bi njëkk lañuy dindi def ko kasra moo tax mu ne bayyinil fa'ila bayyin leeralal waneel al fa'ila leereel waneel fii al fa'ila sujet bi fil jumalil ci verbe yi verbe yi al taaliya yii di ñëw jumal mooy verbe jumla mooy plurielu jumlatun mooy singulier bi mooy une frase al jumalu mooy les phrases at taaliyatu taaliyati mooy yiy ñëw taal yi at taal mooy bi ci topp mooy suivant mu ne kon wan ma waneel fin kii sujet yi ci frase yi di ñëw phrase yi ñu ngi nii déglul fahimat talaami du ma wax du ma wax nuñ koy maase ndax bu ma ko waxee rek kon mooy weer bu mooy kii bi nu mu tudd exercice bi jeex na léegi mooy damay ñëw ba fi nga xam ne ndax du ko maas sax moom maasu ko da koo bàyyi noonu ngir xool yow nan ngay exercer ndax comprendre nga nan la ñuy maase fa'il ak nan la ñuy maase leneen lu dul fa'il waxoon naa leen. que ne fa'il dañ koy maase damma complement pour l'instant d'objet danañ jàpp ne dañ koy maase lan fatha mu ne fahima attalaami addar fa ahsanu waajibaatihim dañ ne mais yow li nga wax daa bizarre ah, ma ne waaw ndax du ma liir fin yi ñaar yi nga xam ne moom la bëgg nga analyser ko non nga feeñal ci ñaar yi ana lan moo ciy sujet bi bu ma la waxee rek ndax sujet xamoon nga ne lan ma lañ koy maas waxoon nañu ko sànk kon bu ma ko liiree ba nga dégg ko danga koy xam moo tax moom it maasu ko kon dama naan fahima attalaami addar day nii la fahima attalaami daal daal ñëw lettre za ñëw ad dar lettre siin bi ñëw siin fa ahsanu waajibaatihim mu ne fahima comprendre na at talaami euh, nu mu tuddati mooy élèves yi ad dar mooy leçon fa ahsanu ñu rafetal waajibaatihim seen devoir yi wala sax ni may def mooy du ma ko tekki ndax moo ko tekkee nii sax nii rek ni mu ko njëkk a tekkee nii rek dangay xam affaire bi dama koy liir bii di ñëw bu ñu koy corriger après ñu liir ñu wax li muy tekki deuxième phrase ibrahi après miim ñëw miim day kolew ibrahi miim ñëw kasara asna après miim ñëw xawmihi ibrahi après miim miim leetre ma ñëw kasara asna après lettre miim ñëw qawmihi loolu léegi yow yaay maas yow yaay maas yooyu mooy bi ma ne ibrahi après miim miim boobu yow yaay maas yaay xool nan nga koy maase kasara asna miim boobu ci topp yow yaay xool noo koy maase comme talaa mii za boobu yow yaay xool na nga koy maase ak dar siin boobu wala sabi yow yaa xool nga koy maase loolu mooy première te tamit nga wane ana lan moo ci fa'il muy sujet loolu mooy premier exercice deuxième exercice bi mooy rakkib jumlatayni bil kalimaatil aatiya rakkib jumlatayni mooy composer ay phrase ñaari phrase bil kalimaati ci baat al aatiyati yi di ñëw rakkib jumlatayni bil kalimaatil aatiyati wala nga ne rakkib jumlatayni bil kalimaatil aatiya kon rakkib formel ni composeel ñaari phrase ci baat yi sukta utiliser baat yi di ñëw kon phrase bu njëkk bi baat yii moo ci war a nekk mais nag dafa juutal baat yi yow yaa ko war a ni mu ware baat bu njëkk bi ibnihi mooy bu njëkk bi ci teew lii lépp may wax nii baat yi may wax ñooy composer phrase bi nga war a def yii mooy doomam alwaalidu mooy le parent waajur bi an day ànd ak verbe comme niñ ko waxe woon nga xam ne arabe dafa am verbe yoo xam ne comme français comme anglais nga xam ne day am ay on in après verbe yi yooyu day am ci arabe an ci yooyu la bokk mooy day ànd ak verbe mooy après verbe la ñuy ñëw ñëw mu ne an radiya mooy beneen kii bi ya mooy gërëm na kon phrase bi nga war a composer moo yi ñoo ci war a nekk yow nag jox nañ la mooy bu ci changer dara liñ la wax mooy nga xool naka nga koy classer ba mu baax composer phrase bu baax ci mots yi mooy dañoo jël dañu tas affaire bi jël li waroon a nekk A ñu yóbbu ko Z li nekkoon F ñu yóbbu ko D après nal nag léegi recomposer l'alphabet A ba Z wala alif ba yaa mu ne kon bu njëkk phrase bu njëkk bi kon ma baamuwaat ko ibni yi alwaalidu an radiya ibnihi doomam alwaalidu waajur wi an day ànd ak verbe radiya gërëm na loolu mooy phrase bu njëkk bi deuxième phrase bi nga war a composer mooy alaa sallamu muallimihim attalaami attalaami après zaal bi ñëw mooy za kon alaa ci kaw sallamu mooy nuyu nañ muallimihim seen professeur attalaami élèves yi léegi loolu yow ngay fexe classifier affaire bi def ko en ordre bi mu war pour mu nekk ay phrase yu jub ci arabe troisième exercice bi mu ne akmil mottalil mooy rempliral li manque boobu yow yaay xool say sujet bopp wala ak say phrase bopp ngay créer du sujet rek aadat ah, dellu na mu def ay pointillés yow yaay def foofu li la neex min bàyyeekoo mooy dë pro provenance aadat ah, dellu na loolu yow yaay xool est-ce que dellu moom ab nitay dellu wala ab ay dellu walla ab garab mooy dellu wala ab ordinateur mooy dellu wala ab suuf mooy dellu yow yaa xool loo fay bind ci pointillé yi topp ci aadat ah, dellu na après boo fa defee dara min bàyyeekoo jóge après ay pointillé nga def fan la bàyyeekoo wala bàyyeekoo pointillé yow yaay àggale loolu ay phrase la bëgg nga créer ko sa bopp deuxième phrase bi nga xam ne yaa ko war a continuer tamit mu def pointillé ñoom ñoo njëkk mooy ne yaa fay def dara yadhabaa ni ñu ngi dem ilaa vers walla ñu ngi dem a ñu ngi dem ils vont non vont a léegi yow ci kanam pointillés yi avant yadhabaa ni yow yaa fay def dara mais après yadhabaa ni ilaa après ilaa bi yaa fay def dara loolu la la ne ak mil mooy exercice quatrième exercice bi te mooy dernier bi te xam naa ci lañuy ñuy jeexale insha allah mu ne aarib maa lawnuhu ahmaru aarib conjuguer maa la nga xam ne law nu couleur am de ahmaru dafa rouge conjuguer li nga xam ne couleur am dafa nekk dafa xonq mooy lan jalasal muallimu jalasal muallimu kon kooku la wax nga loolu la def couleur rouge jalasa al muallimu ndax phrase bi yëpp lii la wax jalasa al muallimu wa qaala lit talaamiidi deux points iqra'u darsal mooy jalasa toog na al muallimu maître bi jàngalekat bi waqaala mu wax li talaamiis yi ñeel ja euh, élèves yi iqra'u jàngaleen ak darsal yawmi kuuru tay bi mooy bindu tay bi jàngaleen ko mu ne kon nga analyser li mu def en rouge li mu def en rouge mooy jalasal muallimu loolu def en rouge mooy jalasa toog naal muallimu maître bi loolu la ne nga analyser ko ak lan wa qaala li talaamidi iqra'u iqra'u iqra'u boobu jàng leen boobu tamit la wax nga analyser ko mooy kon jalasal muallimu ngay analyser ak iqra'u yooyu ngay analyser loolu mooy exercice pour bii di ñëw insha allahu taala xam naa dañuy fexe yem foofu bii di ñëw insha allah nag la ñuy def qawaa'idul imlaa yi la ñuy continuer muy ahkaamu kitaabatil hamzati nga xam ne ba léegi kon ñu ñëwaat ci hamza bi ba léegi pareeguñ ci mais ghayri hamzatil wasli nga xam ne atte yi nga xam ne la ñuy bindee hamza mais nag hamza cette fois-ci du hamzatul wasli nga xam ne moom lañuy defee lieson comme ñu ko gise woon moom lañu war a gis bii di ñëw insha allahu taala après ñu gis nag al maf'ul bihi muy le complément d'objet direct